بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 mawlana abil abbasi ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizina ar-rabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salatu salaam eh, ñu ngi woon ba tey ci tafsiru ma'arij eh, ñu ngi yemoon fi nga xamante ne moom la borom di wax baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim yubassaruunahum yawaddul mujrimu yow yawaddul mujrimu law yaftadi min azaabi yawmi idin bi baniihi wa saahibatihi wa axiihi wa fatiilatihi allatii tu'wiihi ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم muy wax ne yubassarunahum wala boog yubsirunahum dinañu leen leen wan gars yi malgré que bëgguñu xam lan la gars yi lu xew seeni mbir waaye dinañ leen leen ko wan de daañu ko gis de yawaddu dana mébét lool dana xër lool al mujrimu aji jomb jaajaam law yaftadi law aka neexoon yaftadi mu weccoo min azabi ci mbugalum yawma idin bis boobee bi banihi ci ay doomam wa sahibatihi ak ay àndandoowam yu jigéen wa axiihi ak ay mbokkam wa yi ak ñi fàccee ci moom wala boog fa mu fàccee wa fasilatihi ak fa mu fàccee te moom mooy ay mbokkam yi ko gën a jege allati ña nga xamante ne wiihi ñoo ko daan aar ci ñoom la daan làqatu ji ñooñu ñëpp wa man fil ardi ak mboolem ñi nekk ci suuf si jamee am mboolem seen su loolu yëpp amee lan summa yun ji topp na mu daal di mucc waa waa ji loolu la ñu topp mu daal mucc gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu wala yi weesu li aju ci ne euh, ci ay bu njëkk bi ba yegsi ci al mujrim mooy kan maanaam mooy aji jomb jaajaamu mooy kan kooku nga xamante ne dafa sori lépp loo xam ne njàngalam alquran ak sunna la daf koo sori nanguwu ci tënku waaye yamul ci loola daf koy kókkali ba pare di kókkali ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk moom de dana mébét gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu Ah, daanaka sax looloo jël lu ëpp ci jotaay bi mooy liñ doon waxtaanee wàllu maanaam teqantal yi am diggante bàkkaar yi wala boog xeetu mooy yàlla yi ñaw xeetu ñawtii fi ah, gisoon nañu ne aljarima mooy lan kooku leeraloon nañ ko Euh, gisoon nañu almasiya mooy mooy te mooy li nga xamante ne nit ki daf koy def mu wuute koog liñ ko digal mooy di ko borom subhaanahu wa ta'aala digal yeneen bi sallallahu alayhi digal ko ko waaye li tax mu wuuteeg moom mooy day xool ay xeeti intérêt yu muy gis wala bo dafa mënta muñ bakkanam mën koo muñ loolu yi wala boog mu fàtte lépp dañ koy tuddee marché gisoon nañ ak dambu muy bàkkaar mooy loo xamante ne nit ki daf koy def ci tayeef wala mu nekk loo xam ne daf koy baamu di ko def euh, ba noppi moom daf cee conscient lépp lu ci biir loolu rek loolu moo tudd damb voilà comme li euh, al aziz azizu misra li mu waxoon euh, soxnaam si mu naan ko wastaghfiri li dhanbi innaki kunti minal khati'ina na nga jéggalu sa bàkkaar maanaam yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki yow yusufa moom waaw yente àl yow eh, waaye du mooyul ba bàyyi loolu bàyyi ba maanaam mooy bàyyil mu jàll waaye li wax jabar ji mooy rek waaye jéggalu sa bàkkaar waaye maanaam yàlla nañu yàlla sàmm eh, kon loolu ngay gis ne moom maanaam kii lu mu tay def la euh, loolu zamb yàlla dina ko jéggale waaye bu ñu xoolee fu alquran di waxee ci wàllu zamb rek da gis ne naan xaafiru xaafiru zamb lay wax jéggalu bàkkaar maanaam mooy daal mooy suturaal gi muy nit ki ci li mu nekk di ko def waaye yamul ci loola waaye daf koy faggal daf koy fegal lépp loo xamante ne euh, moom mooy euh, conséquences yi nga xam ne euh, mooy jeexital yi nga xam ne ñoo waroon a am ci loola moo xam jeexital yi adduna la wala àllaaxira te bàkkaar bu nekk am na ay jeexital adduna am jeexital àllaaxira euh, mu am lu ñuy tuddee al xati'a loolu moom mooy bu nit di tàmmee di def daa maanaam mën naa nekk sax lu mu jàppee ne lu ndaw la waaye bu demee ba mu ëpp ba rëy day daal di mujj a nekk xatiira mu amoon lu ñuy tuddee sayyi'a euh, atul moom mooy lu mooy ñaawteef gu ndaw mooy bàkkaar rek bàkkaar bu ndaw mooy bàkkaar bu ndaw moom la ñuy wax saxiira euh, mooy bàkkaar yu ndaw yi donc moo tax da gis ne boo xoolee ne alxuraan di waxee noonu da ngay gis ne bàkkaar bu ndaw amul parce que gisoon nañ ne soo ko tuubul ba pare du continuer di ci nekk ba dee Ah, ba muy tut maanaam yàlla mën na la ko bañ a baal comme niñ ko gisee woon suñu jotaay bi weesu ci alxuraan ni ñu ko waxee woon naka noonu tamit ah, bu dee suu mooy lu bon maanaam si ah contraire am moom mooy kabira mooy bàkkaar bu mag moom la ñuy ak lamam waaye si ah, suu mooy lu bon loolu moom day aju ci lépp maanaam lépp rek loo xam ne lu ñaaw la lu bon la loolu dañ koy tuddee lu bon Euh, waaye du lu bon yëpp moom mooy bàkkaar maanaam bon lu bon bu fekkente ne ci cosaan la am nekke maanaam day nekk loo xamante ne euh, maanaam bàkkaar bu garaaw la maanaam day nekk moom kabira day nekk bàkkaar bu rëy lu bon ci cosaan sauf que bu fekkee ne lu bon loolu euh, dafa am lu ko waral loolu bu boobaa du tere mu nekk lu bon gaa waaye nag du jural nit ki bàkkaar comme li Alxuraan naan inna allaha laa yuhibbu eh, laa yuhibbul jahra laa yuhibbul laahu wala laa yuhibbul laahu al-jahra bis-suu'i min al-qawli illa man zulim yàlla buggul kuy ji biral lu bon ci wax xanaa ba mu des ñu tooñ la buñ la tooñee moom am nga droit fayu am nga droit wax ah, ah, biral wax ji ah diw kat def na ma nangam wax wax na ma nangam nangam nangam maanaam plaindre ko ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy. aju tëral ji atte kon loolu e, moom mooy illa man zulim e, ba mu des ñi nga xam ne dañ nee na tooñ waaye su dul loolu rek naka noonu e, ñaawteef gu ndaw maanaam li ñu naan muy mooy sayyi'a même loolu comme li Alxuraan wax wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha waaye nag fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala ah ci beneen aaya mu ne fa inna dhalika min azmi al-umur ah payub ñaawteef moom mooy ñaawteef gu mel ni moom rek gis nga wax na suu wax na sayyi'a suu nag moo gën a rëy a moo gën a ndaw maanaam mooy buñ la defee lu ñaaw yow maanaam am nga droit def lu ñaaw waaye na nga lañ la def waaye nag loolu moom am nga droit bi alquran dafa yéeme maanaam euh, yeneen euh, alquran ak sunna dafa yéeme muy diine islam dafa yéeme lu tax parce que soo xoolee borom subhanahu wa ta'ala waxul ne ku ñu def lu ñaaw amuloo beneen possibilité lu dul baale waxul loolu de daf ni lu ñaaw buñ la ko defee wala lu bon buñ la ko defee parce que ñaar la yu wuute lu bon moo gën a garaaw que lu ñaaw ñaar yi buñ la ci def muy ñaaw kéef wala lu bon am nga droit fayu loolu moom am nga droit bi mais de manière légitime waaye nag sauf que nekkul li nga xamante ne moom mooy règle bi bu loolu mooy règle moo tax alxuraan daa iman daf ciy ñëw ne waaye nag ku jéggale te sellal te rafetal maanaam nga gis aslaha maanaam mooy yow doo àbb jikko doo fekk keneen ci jikkoom mu nekk ci lu ñaaw di doxale doxale lu ñaaw yow nga ñëw àbb ko comme ni nga xam ne waxoon nañ ko fii ci jotaay yu weesu suñ mbokk wolof yi li ñuy wax ne bu la mbaam yow nga daal ko wéq da daal di mujj am ñaari baam naka noonu tamit dañuy wax ne euh, buñ nee la yow xaj nga yow nga delloo ko ne ko yow tamit xaj nga wala yaa ma gën di xaj xaj yi day bëri rek maanaam yow yaa ngi gën a bëril xaj yi rek maanaam y compris yow mi ci dugal sa bopp euh, moo tax seen beneen wax bi moo gën a rafet te boobu la alquran nangu di di wax daa iman naan mu naan fa man afa wa aslaha ku jéggale maanaam bàyyi mu jàll afa mooy bàyyi mu jàll wa aslaxate mu rafetal mu ne kooku day payam ma nga ca yàlla ci beneen eh, eh, ah, mu ne ci beneen ah, aaya mu ne loolu moom dafa bokk ci biir yi nga xam ne mooy mbir yu dogu yi eh, loolu nag mooy lan beneen wax ji mooy bul bañ ku la yàqal ci gaalu xaj bul bañ ku la ci maanaam gaal pour ñi ko xamul xeetu euh, xeetu euh, bool lay doon mais du du doon kii lay doon genre euh, kees kàttu kees lay doon mais keesu weñ lay doon mu ne kon ku la yàqal ci gaalu xaj bul ko bañ waaye yow bul ci waaye yow moom bul ci kon. sayyi'a ak suu kon loolu la euh, gisoon nañ tamit li ñuy tuddee al fahisha mooy bàkkaar bépp boo xamante ne dafay wërwërloo ci njaaloo ak moom lañ def al fahsha mu ne kadhalika li nasrifa an li nasrifa anhu su'a wal fahsha allah mu ne yent yàlla yusuf alayhi salaam bi soxna yi sàkkoo maanaam ak liñ bëggoon mu def ko waaye moom mu daal di bañ bàyyi loola dem sori ah borom bi subhaanahu ne gis nga voilà ñu noonu noonu lañ ko musalee ah, ci mbonte maanaam bon lu bon rek mooy lu ñaaw lu bon waaye wal fahsha ak loo xam te ne ñaaw njombu téef la muy comme njaaloo ak lépp luy wërwërloo ci njaaloo lépp loo xam ne day yàq day am jeexital ci société bi mu ne inna kadhalika najzil muhsinin nii la ñuy raf nii la ñuy fayee ñi nga xam ne ñooy ñuy rafetal te loolu tamit moom mooy Euh, kon euh, julli dinañ ko gis incha allah moom tanha anil fahsha'i wal kuy julli dangay gis euh, fahsha yi maanaam mooy njombutee fi bépp bàkkaar boo xam ne day wër loo ci njaaloo moom daf koy sori du ko mën a def maanaam ak lu ko féete kaw bien sûr ak lu ko féete kaw munkar nag munkar moom day dugg Euh, ci lépp maanaam lépp loo xamante ne euh, lu bokk teg li ñu xam la ndax contraire am mooy maaruf maaruf mooy lu ñu xam mooy lu baax lu ñu xam ci ci société bi en tant que nii lu baax la coutume bu baax dikko ju baax aada ju baax waaye bi ñuy wax nag mooy bi dëppook l'islam waxuñu aada boo aada boo xam ne bon ñun fii lii mooy sunu baax mooy liñ naan lii mooy suñu baax mooy suñuy baax maam boobu taxul ñuy wax mais baaxul diine moo tax ñuy wax contraire bi lépp lu dugg ci contraire bi loolu la ñuy tuddee munkar loolu nag julli day tax doo tene daañu ci ñëw incha allahu taala ci bu ñuy wax ci wàllu julli mu am waa kon liñ doon wax al ismu te mooy lu nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaaru xol la te borom subhanahu wa melale ko comme koo xam ne waxkatu lu dul dëgg la maanaam ni xolam di feesee ci muy xool nan lay waxee lu dul dëgg. maanaam lu ñu tuddee ko ism wala lekkkatu riba ni xolam di feesee bëgg alal xër alal waaw wa innahu li hubbil xayri la shadid dinañ ko gis incha allah te eh, iza massahul xayru manua maanaam mu nekk ko xam ne kon day xër ci alal nun ko amee baax na ba sax day wax ne l'essentiel rek mooy naa ko am waaye fi fu muy jógee moom loolu ba tax koo bari solo parce que su ma koy seet du bari maanaam lool kooku kooku li nekk ci xol bi ba tax mu mel noonu loolu la ñuy tuddee ak ismu mooy ak kiñaan tamit ak rëy soxor yooyu noonu moom mooy ismu voilà euh, ak mbañeel voilà loolu tamit ismu la comme niñ ko gisee woon tam tudd na ismu tudd euh, ne ismu la moo ñaaw njort comme li yonent bi sallallahu wax ne mooy ak gabul xadis moom mooy kàcc yi gën a mag ci yi façon bi moom mooy njort gu ñaaw moo tax nga gis ne lu tax kon ñu tuddee ko moom tamit ism maanaam mooy seytaane mooy ñëw di la defal ay trouble obsessionnel loolu yëpp gisoon nañ ko ci jotaay bi weer euh, mu ne kon aji jomb jaajaamu ak njomb jaamu nag mooy mujrim moom moom daanaka boo ko xoolee mooy koo xam ne day gën a dajale moom day dajale façon bàkkaar yi yëpp day nekk ci moom ay jikko moo ko koy mujrim maanaam moo tax moom moo gën a garaw ñeneen des ñëpp loolu moom moo ak kooku kooku moo gën a moom moom moom moom moom ak caay-caay au vrai sens du terme moom la melowoo moom da day mébét law ak a neexoon voilà law day tekki ak a neexoon comme li Alxuraan nag waddu law takfuruun ñoom dañuy mébét ak a neexoon yéen ngeen nekk ay yéeféer voilà law yu am alfa sana ak a neexoon ñu dund junni at maanaam euh, loolu mooy voilà dégg na mu ne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala hayaatin wa mina alladhiina ashrakuu yawaddu ahaduhum law yu ammara alfa sanatin ñi ngay gis ñu gën a xër ci dund mooy yowóot yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefir yi bokkaale nii rek mooy comme ateyee xeet yéefir yi nga xam ne nekkuñ ci benn diine bouddhiste yeeg xeet yooyu ñooñu ngay gis ñu gën a xër ci ci ci ndax ñoom kenn ci ñoom day mébét akaanee xoon mu mën a dund mu dund junni at loolu aka neexoon baatu law foofu loolu lay tekk aka neexoon mooy baatu law bi yeneen bi di tere tamit sallallahu alayhi wa alihi mais boobu dina ci ñëw ci jàngat yi am na law euh, buy tekki su fekkoon ne comme alquran bu naan law kuntum ta'lamun boo leen xamoon mooy euh, mooy in kuntum ta'lamun su fekkente ne xamoon ngeen maanaam law kon day tekki maanaam boobu mooy su dee maanaam condition si euh, am na buñ ci yokkee laa muy law laa am na beneen maanaa bu muy am léeg-léeg mooy maanaaw hal laa law laa tunazzilu alaynaa lu tere woon nga wàccee ci ñun law laa lu tere woon malaaka yi wàcc waaw law aw ta'tina aaya lu tere woon yàlla maanaam muy Allah lan moo woon yàlla wax ak ñun yàllaa la yónni mais wax ko mu wax ñun wala boog mu indil ñu benn euh, kéemtaan bu rëy te pourtant ak ñoo bëri luñ ci si kéemtaan voilà maanaam. Euh, yooyu kon baatu law day tekki loolu euh, yaftadi moom mooy mu ne yaftadi mi ngi jógee ci al alfidyatu maanaam yaftadi mooy dana dana weccoo maanaam dañ koy tuddee alfidyatu dañ koy tuddee tamit euh, alfidaaw moom mooy weccoo ndax ñi nga xamante ne euh, maanaam moom mooy day wax fii ne yéeféer bi moom da doon mébét li nga xamante ne moom mooy ak a neexoon mu mënoon a weccoo tey maanaam mu mënoon weccoo eh, ak leneen li maanaam mu bañ dem safara moom ñu mën koo weccee eh, moo tax borom subhaanahu wa taala di wax ne ci alquran ne fal yawma laa yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru tey ñu jëlee ci ñi daal mooy yàlla ki fidya mooy lu ñu mën a weccoo wala min alladhina kafaru bu ñu ko jëlee tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weddi woon yàlla maanaam kon euh, weccoo googu du am maanaam euh, weccoo nag tey am na ay yu bari ci alxuraan yoo xam ne dinañ koy jëfandikoo baatu fidya muy tekki li nga xamante ne comme bi mu naan wala wa ala alladhina yutiqunahu euh, fidyatu ta'ami masakin maanaam par exemple ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñoo àttan mën a génnee lu ñu mën a weccee seen ñàkk koor gi parce que dañoo feebar ba te mënuñoo fay koor maanaam bu boobaa fidyatu ta'am maanaam ñu weccoo ñam ta'amu masaakin ñam bu ñuy jox miskin yi maanaam loolu da gis ne fidya léeg-léeg alquran tudd ko ci euh, lu mel noonu euh, ak fidyatu muslimin ila ahlihi mooy Euh, mooy euh, fu fidyatun muslimatun ilaa ahlihi mooy weccoo koo xamante ne comme boo rayee kenn nga weccoo tamit maanaam nga jël gor bu gor kii euh, jaam boo xamante ne julit la nga nga nga nga ko yeneen ak yu mel noonu yooyu yëpp kon ay ay ay ay weccoo alxuraan daf koy ci lu mel noonu waaye fii lim ci jublu rek moom mooy weccoo gi nga xamante ne moom lay bëgg Euh, ñu wecce ko moo tax léeg-léeg euh, gars yi di wax ne nañ def fidaaw fidaaw fidaaw maanaam mooy euh, ñaan la boo xamante ne bu ma ko defee day tax bu ma naroon a dem safara yal nañ ci yàlla musal damay daal di dañ may daal di jox maanaam dañ ñaan gii ma def mooy remplacer waroon a dem safara gi maanaam mooy fidaaw mooy lool jotee sa bopp jote voilà mooy jote sa bopp voilà loolu euh, kon loolu moom mooy euh, fidia mooy kon mooy yaftadi mooy fidaaw maanaam kon law yaftadi aka neexoon mënoon a jotee boppam min azabi ci mbugalum waxoon nañ mbugal moom maanaam li nga xam ne moom lay tekki bi ñuy gis sa ala saayun bi azabin waaxe mooy lépp loo xam ne lu metti la tey dal nit ki waxoon nañ li ko wutale al nakaalu ak yu mel ne moom ah gisoon nañ ko tamit yow mi idim bis boobee yow man xiyaamati muy bis bi nga xamante ne mooy yow mi mooy bis bi mais idim ah, dañ koy yokk xaraf la bu ñu yokk ci ah, lu ñu yokk la ci bis ci ci mbir pour wax boobe par exemple xiina idim jamono joojee yow mi idim bis boobee lay la idim guddi googee ah guddi googee ah waqta izin waxtu woowee maanaam gis nga maanaam izin loolu lay tekki kon ci ci ci ci ci arab d'ailleurs iz ci boppam iz rek noonu day tekki ba nga xamee ne maanaam izin ba'sa ashqaha ba nga xam ne moom ci la ki gën a texee bi ci ñoom yabal boppam maanaam daal di daal di xaw xawwee ndaw mel ni ku tëbee ci nelaw maanaam mooy is istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u fàttaliku jamono ji nga xamante ne jamono ja nga xamante ne istabarra jamono joojee mooy jamono ji nga xam ne voilà maanaam kon usine tamit ci loolu la maanaam day gis dañ ko ci yokk araf boobu pour lan maanaam pour dëgëral li nga xamante ne maanaam pour wax ne du beneen bis mais bis boobu événement bii dina am wala jamono jooju précisément ci la lii am. maanaam pour préciser ponctualité mbir mi mu ne lay weccee mu ne bii baa bi ci ay doomam ah, al banun pluriel la ci ibna benn doom maanaam dañuy wax banun maanaam mooy ay doom ah, mais comme dafa bokk ci asmaul xamsa ah, moom dañ naan maanaam mën nañu wax rek bani wala banun mu bañ cee yokk nuun euh, mooy euh, banu bani yi mooy juróom mooy mooy ay doomam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fàccee moom mu jur leen kon waa ji danaan nan danaan yàlla man lii laa amoon ci ay doom yàlla yàlla bu dee nag dafa nekkoon ku amoon ay jabar yu bari jabar ju ne mu am ci ay doom ba defee mu ne yàlla sama doom yaay ñii gaa yëpp a ngi wa saaxibati ak àndandoo bu jigéen àndandoo saaxib mooy àndandoo eh, day tekki tamit borom léeg-léeg saaxib day tekki borom comme bu ñu naan saaxibu daar mooy borom kër gi mooy comme rabbu daar mooy borom eh, day ànd ak day tekki maanaam àndandoo koo xamante ne comme moo tax comme par saxaaba yi. radiyallahu anhu loolu tax ñu tudd ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy dañ daan ànd ak yent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon bu dee saaxib saaxiba moom mooy àndandoo bu jigéen maanaam kon alquran fii dafa wax euh, jox exemple ci góor gi waaye lii muy wax nii mën naa dalu jigéen mën naa dal jigéen alquran nag dafa yéeme ni muy waxe ndax mujrim maanaam mooy aji jomba jaamu moom du sàmmoonteel ndax kami àndal jabaram lay doon wala du nekk jabaram moom loolu yoonu nekku ci moom li amal solo li ko amal solo mooy ki muy àndal na nekk jigéen te lenn rek ko amal solo mooy na nekk jigéen jigéen ji baax na jigéen ji bon na ak leneen ak leneen parce que amu ci respect maanaam saa yu ko neexee day ànd ak moom euh, mën na nekk sax ay mën a nekk ay fan moom loolu yoonam nekku ci li ko amal solo rek moom mu jirim bi aji jomb jay mooy na nekk jigéen après day gis loolu sax daanaka da koy xaw a puukaréewoo ci ne euh, moom ci aventure am yi maanaam ni muy doxale ànd na ceeg junniy jigéen maanaam daal di wax junni lim lim lim boobu gis xaw koo jàppe ak njàmbaare ak yëkkatiku ah, moo tax ah, aji jaamu jaa jaamu moom ay mbiram du nattuwaay yaa subhaanallah ah, da gis ci dëkk yu bari booy seetaan télé bi ci période yi nga xamante ne dañ ni déplacement yi nañ ko limité nañ ko bu ko nañ ko tëj nañ tëj déplacement yi maanaam ci réew yu bari bari ci réew européen occidentaux yi laay wax sax mais da gis euh, directrice de la santé wu Écosse bi nga gis ne moom daa amoon dégg nga euh, con concubin wu maanaam faram luñ mën a tuddee noonu ngeen baal ma ci bi rek mais koo xamante ne da daan génn moom ah, koo xam ne ah moom moo ko daan seet si moom it mu koy seeti ji te ñoom ñoo tëral lu ne waruloo waroo leen a seeti ji. maanaam génn boobu dañ koy tere Angleterre noonu la ka nekkoon di wax ne ah waaw ah, maanaam di conseil gars yi di wax ne di conseil premier ministre bi bu leen def lii bu leen def lii moom ci jëmmi boppam moo koy def Espagne am na ku mu fa dal koo xamante ne ci autorité yi la bokk tamit interview bu muy def ci télé bi ci lañ gisee ci ginnaaw ndaw si am jëkkër maam tey li ci yéeme mooy ñoom ñi ñëpp kenn ku kii day am jëkkër kee am jabar waaye ñuy def loolu histoire ki fi bëggoon a nekk maire Paris te démissionné ngir xew-xew boobu soriwul moom it loolu xam la maanaam ay mbir la yoo xamante ne day wane caay-caay gi ni nga xamante ne noonu la feesee ci seen xol ma wax nga dëgg de <laughs> ak ki fi bëggoon a nekk président maanaam bëggoon a nekk njiitu réewu France. ba dem États-Unis nekk directeur directeur imagine nga FMI nga xamante ne moom maanaam moom mooy patron wu président adduna bi yëpp mu nekk ki gën a kawe daanaka kon mën lañu wax ci adduna bi maanaam mënut a téye boppam jàpp maanaam ba dem États-Unis ba dégg gis nga la xew ginnaaw ga jugé nañ ko fii ngir la ngir réseau proxénète. bu mu bokkoon maanaam di jël ay jigéen maanaam di di leen foowe yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm maanaam bàkka maanaam fees de gis nga alxuraan dafa yéeme maanaam ñoo man noo téye seen bopp lii nag waxu ma ne euh, réewu tubaab yi rek day am day am suñu réew ñun tulit réew yi nga xam ne jullit ñi ñoo fa day am waaw day am ci suñu réew yi ñun wolof yi loolu day am te bëri ak am na bu baax waaye euh, ñoom ñëpp ñoo ci bokk maanaam léeg-léeg maanaam mooy ni nga xam ne noonu la tëw yi mooy seen bakkan maanaam të tële gi li yàlla ne mën naa ne dagan na mooy nit ki mën a am ba ñeenti soxna ñu ne non loolu waru mun ne ñoo bañ loolu waru mun ne maanaam mënuñu cee yam mënunoo yam ci benn jabar waaye nangu na noo ami maîtresse di làqatu di dem ak a dugg di dugg di dugg a génn yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm kon saaxiba mooy àndandoo bu jigéen àndandoo yu jigéen ñi alxuraan gis nga ni maanaam dafa yéeme maanaam mooy muy sa jabar muy doonutoon sa jabar waaye moom nga daan faral di nekkal xëy na sax am ngeen doom yoo xamante ne daganul daganuñu yàlla nañu yàlla sàmm wa axiihi ak ay mbokkam mbokkam nag fii maanaa bi fi jël mooy frère am maanaam ak ay sœuram maanaa bi mu fi jël ci aaya bi mooy maanaawu ki nga bokkal deret ngir ne ah, wala bokk ngeen bokk ay caaxaan ya ngeen daan parce que loolu tamit day am mooy am na mbokkoo gi nga xam ne mooy mbokkoo deret alquran dina tudd comme bi mu naan wa ilaa aadin axaahum huudan yónnee nañu ci yent yàlla ci ci ci peuple bi ñuy tuddee aad ak seen mbokk yent yàlla huud alayhi salaatu maanaam doonte ñoom bokkuñu mais mbokk lañ ci deret mu tuddee leen noona ainsi de suite maanaam ci ak yeneen wa ilaa samuuda axaahum saalihan maanaam yónnee nañ ci Samud seen mbokk yent yàlla Saalih alayhi salaatu wassalaam kon loolu am na maanaam kon loolu yëpp day am mu am mbokkoo gi nga xamante ne kon moom mooy euh, bu ñuy wax ci miraas aaya yi wax ci miraas bi muy wax ci ay ay ay euh, euh, fa in kaana lahu ixwatun maanaam bu amee ay mbokk mooy ay frère maanaam maanaam ay frère ak i sœur maanaam loolu da gis ne maanaam mbokkoo googu moom mooy ki nga xamante ne yéen a bokk benn baay wala ngeen bokk benn ndey maanaam lool tamit day am mu am mbokk yi nga xamante ne nag benn bi alquran di dëggal te wax ne boobu rek la considéré dëgg-dëgg ne boobu mooy mbokkoo maanaam ka wax nañ mbokkoo bi nga xamante ne mooy deret bi sama frère la sama sœur la wax na mbokkoo bi nga xamante ne maanaam mbokkoo maanaam ux ax la la wax quoi ixwa maanaam wolof parce que wolof frère moom mbokk rek la koy wax ak sœur jigéen la koy wax maanaam mbokk mu jigéen mbokk rek lay wax du wax euh, alors que euh, mooy al aqarib mooy mbokk yi nga xam ne moom mooy ñi gën a jege ci deret yéen a bokk maanaam da ngeen bokk ay maam wala yu mel noonu ñooñu noonu dañ leen di tuddee tam mbokk ci wolof mais mbokk bi ñuy wax mooy bu njëkk bi bu njëkk ko wax boobu la boobu la moom mooy ak al al al al al al ukuwa mooy ak mbokkoo googu la ñuy mooy ne yéen bokk ndax bokk comme niñ ko gisee mu ngi jóge ci bokk euh, wolof su amee benn baat boo xamante ne euh, verbe bi verbe bi baa boobu la tàmbale mooy comme bokk euh, kii bi substantif bi mooy baat bi ci boppam ah maanaam dañ ci yokk ak mim ci ci kanam maanaam mu nekk bokk voilà Euh, comme ni nga xamante ne euh, comme comme bu dee loo xamante ne euh, siin la tàmbalee maanaam bu dee wolof dañ def ci yokku ak maanaam daf ko dafay replacé siin bi par cë so son boobu cë comme siet ñu ne ciet wala ñu ne sàcc daal di càcc maanaam genre yooyu voilà bu dee fëla maanaam peu na ci la la koy remplacer voilà comme fecc mu ne am fecc ak yu mel noonu voilà mais euh, kon li nga xam ne moom mooy mbokkoo gële la lañuy wax bu njëkk bi mu am mbokkoo gi nga xamante ne moom mooy askan wi maanaam comme ñu ne ñun ñi ay lébu lañ wala ñu ne ay wolof lañ wala ñu ne ay séeréer lañ ñooñu tam dañ koy tuddee mbokkoo comme aat ñu ne euh, benn peuple la boo xam ne aad la ah wala boog ñu ne ay sénégalais yi wala ñu ne français yi maanaam euh, wala ñu ne américains yi ñu ne seen benn mbokk la fa yoo yoo yabal mooy ku bokk ci ñoom maanaam mooy ku bokk ci askan woowa ci peuple booba euh, ñu ne mu am beneen mbokk bi mooy mbokkoo gi nga xamante ne nag mooy mbokkoo ci ci ay centre d'intérêt mooy ne ñoo bokk yiñ bëgg comme li alquran wax ne wa ixwanuhum yamudduunahum fil ghayyi wa hum laa yuqsiruuna dégg nga wa ixwanuhum yumidduunahum wa hum laa yuqsiruuna voilà euh, mooy mbokkoo nit ñi nekk ci lu bon seen bokk yi wa ixwanuhum seen mbokk yi ñoom yumidduunahum fil ghayyi ñu ngi leen di tëb ci mbeewte fu ma laa suru naka duñ gàttañ ñu ci loola maanaam ñi nga xamante ne dañoo bokk nekk ci lu bon ñoom seen bokk yooyu <laughs> daa iman dañ leen di jéem a alimenter yu mit dunam loolu lay tekk mooy dañ leen di alimenter dañ leen di nourrir fil xëy ci mbeewte daa iman summa laa yuxsiruna te duñu gàttañ lu ci biir moom maanaam nga gis na kon mbokkoo googu ñu bon ñi la mais benn mbokkoo moom la alquran di bàyyi xel te boobu la jël jox ko doole mooy mbokkoo ci diine comme fi mu naan fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan képp koo xamante ne mooy mu fekk muy wax ci ñi ñu rey képp koo xam ne dañ ko rey mu am ay mbokk maanaam maanaam mu euh, euh, euh, ni muy demee mooy bu ñu reyee nit parce que rey ay façon la dafa am rey boo xamante ne boobu ala kulli xaalin sentence bi day dal seen kaw maanaam foofu lislaam du may nit ki ne ko mën nga jéggale wala doo jéggale te moom mooy li nga xam ne dafa am préméditation maanaam mooy nit ki moo ko tey calculer ko dem masalan planifier lépp suba maanaam diw sangam laa bëggoon mu dee nan laay def feere am na arme bu ñu fay mën a jëndee ma dem jëndi waaye bu ma fooree jaar il faut ma jaar koñ sàngam ak sàngam bu ko defee parce que xam naa ni maanaam may yàgg a xool yoonam fan lay faral di jaar ma jaar foofa ba dem taxaw bàyyi ko ba muy romb ma dóor ko bal maanaam ma décharger ci kawam douze coups bi maanaam loolu moom mooy loolu boobu xeetu rey nit ki ko def bu ñu ko jàppee boobu amul naan ñii baale nañ ñii baale wuñ loolu amu ci faw waajoo di dañ koy rey mu am beneen xeetu rey boo xamante ne kooku baale mën na caa am mooy rey gi ci tëyeef la amee waaye amul woon préméditation maanaam ci départ bi nit ki yéenewu ko woon comme masalan euh, nit ñaa maanaam nit ki di dem di doxi ay soxlaam keneen ki di doxi ñu tase am xuloo bu tàkk ci biir tase ba maanaam am na lu xew ba xuloo tàkk fa bi xuloo ba tàkkee xeex ba tàkk fa waa ji jël pistolet dóor ko maanaam ci biir tàngoor woowa tàngooru xeex wa ci la ko dóoree pistolet mu dee wala boog mu gor ko jaasi mu dee wala yu mel noonu euh, bu boobaa kooku kenn du ko kooku kooku noonu dañ koy rey parce que dafa dafa dafa dafa ko dafa rey nit mais moo ko tey mais sauf que nekkul loo xam ne daf kaa préparer maanaam mbir mi circonstance yi moo ko waral kooku nag lañ mën a baal ak mën ñàkk mën a baal maanaam kooku moom dañ koy mën a baal wala ñu ñàkk ko mën a baal léegi bu amee kenn ci ñi war a doon ki ñu rey ku ne man de sama wàll baal naa ko parce que xam naa ni affaire bi kii daf ko rey rek mais maanaam xulóobee tàkk wala noonoo bu amul seen diggante ñu tase xeex affaire bi tàng wala yu mel noonu rek mu rey ko bon man man mu ser sincèrement baal na la bu kenn ci ñi war a doon waa ji waxee loolu kenn mënatu ko rey kooku moom kenn mënatu ko rey kenn rek ci ñi doon bu ko waxee jeex na kenn mënatul rey waa ji par contre bu ñoom nit ñu dëppoo ne noonu waa ji foog ñu rey ko bu boobaa dañ koy rey euh, par contre. du ne ko léegi man baale naa rek que day dem yoonam déedéet kooku day joxe diya indemnisation boobu day daf koy jox day joxe indemnisation mooy téeméeri gëléem yooyu ñuy wax téeméeri gëléem yi ëmb yooyu foofu moom booba boo yooyee joxe boobaa alal bi baree bare la waaye l'islam dafa tudd dafa am lu ñuy tuddee aila maanaam l'islam du bàyyi mais maanaam du ne waa ji comme que yow yaarey waa ji yow yaay fay affaire bi ba pare maanaam mbokk yi lay mobiliser moo loolu ñuy tuddee aila maanaam mbokki waa ji ki rey ñoom ñëpp lay mobiliser par force ñu cotiser selon seen ay moyens ñu cotiser pour fay pour pour pour fayal waa parce que alal du toll noonu moom rek mënu ko fay wala day jafe moom rek mu fay ko su dee amu ko parce que mbokk tamit loolu lay jariña ah. léegi bu fekkente ne léegi nag loolu alxuraan ma léegi nag mu am keneen beneen cas de figure ci rey mooy ki nga xam te ne dafa jóg jël maanaam maanaam masalan da doon da doon dawal oto par manque de natation mu fiir nit mu dee par exemple wala boog mu doon foofu di fo dóor bal mu dee maanaam di di wala muy muy mu nekk ci àll bi di di di di rëbb daal di dóor bal perdu comme ni ñu naan bal perdu mu dal kenn ku dee kooku moom diya rek lay joxe kooku kenn du ko rey parce que tayu ko kooku tayu ko moo tax. kantaak ki nga xam ne moom moo ko tey tey par exemple bu xuloo tàkkoon waa ji rey nit ki il faut ko mu reyee ko loo xamante ne ci aada loolu day faral di rey nit. maanaam tamit du rek ne moom moo ko rey moo tax mais il faut que de manière générale loolu dina faral di rey nit par exemple bu ko cawoon bant bala mu dee du du du du du def du fay dara parce que loolu moo tax parce que bant bare ak maanaam habituellement du faral di rey nit mais par contre su ko jëloon septième étage mu daanu dee day fay. maanaam différence boobu moo ci am léegi euh, li ñu jublu woon ci wax ji ci wàllu mbokk bi mooy bi la alquran ne fa man ufiya lahu min axiihi shay'un fattibaa'un bil ma'ruf wa adaa'un ilayhi bi ihsaan zaalika taxfiifun min rabbikum wa rahma képp koo xamante ne sa mbokk fa man ufiya képp ku ñu baalal bàyyi mu jàll ñu jéggal loo ñeel ko min axiihi lu tukkee ci mbokk jullitam loolu mooy wane ne ki rey nit loolu génnewu ko ci l'islam meurtrier teex taxul mu ne évêque parce que daf ne képp koo xamante ne mbokkam maanaam mooy mbokk jullitam daf koy jéggal lenn parce que loolu tam mën na ne ah mooy nit ki mooy exemple accident bi ki def accident rey nit mbokk yi daal ne ñun jéggal nañ ko mbokk daal l'unanimité ñu ne non ñun nag ñoo jéggal nañ la tayoo ko jéggal nañ la yow suñu mbokk jullit nga garaawul baal nañ la bu boobaa waa ji dootu joxe ci indemnisation bi mais beneen bi ci des bu waree joxe indemnisation aila bi day ñëw li ñu doon aila bi day ñëw tamit dañu mobiliser mbokki waa ñu ñi ci mën a mobiliser ñëpp ñu fay ñu cotiser pour ñu fay euh, pour ñu fay ci boobu ñu indemniser loolu léegi kii ne borom subhaanahu wa ta'aala ne lii nag mu ne kon bu boobaa mu ne kuñ kuñ kuñ ci jéggal nag fàtte baaw bil ma'ruf na na topp nag léegi mbir mi ci njekk nag waa adaaw ilay nag ku koy topp maanaam buñ koy topp naan ko sawaay fayal fayagoo sa indemnisation bi fayagoo maanaam nañ ko ko toppee toppin wu rafet tamit wa adaaw ilay bi ihsaan ki joxe tamit na joxe tamit ci lu rafet maanaam na joxe joxe wu rafet maanaam bu fi nekk di dawloo nit ñi fii di def voilà di di njuuj njaaj di fexe na la ci génnee ak yooyu noonu aussi quoi mu ne zalika taxfifun min rabbikum wa rahma lii yii de ak woyofal la bu tukkee ci seen borom subhaanahu wa taala ba mu nekk yërmande parce que mënuñu ne par exemple waa ji faw dañ koy rey loolu yërmande doot fa nekkati parce que erreur day am y compris su fekkente ne rey yaa ko tey nit ki mën na nekk dafa emporté wu rek par erreur mais loolu du jikkoom waaye tamit mi nga xamante ne moom mooy euh, kii nga xamante ne tamit dafa euh, dafa def accident rey maanaam kooku tamit loolu lu jikkoom juumte la rek waaye tamit bu munuñu ne tamit comme que kee dafa juum rey ko yow garaawul quoi yéen mbokk yi bon perte bu demee noonu tamit du demee noonu tam parce que munuñu ne waa ji tamit yow tamit non garaawul de toute façon amul benn possibilité baalal waa ji wala waa ji bon finalement dañ ko yóbbu kasoo tëj ko fa quelque quelque quelque quelques mois wala quelques années après mu génnaat di doxantu ngay jàkkaarloo moom te doo mën doo ci mën dara te moom moo rey sa waajur wala moo rey sa doom wala yu mel noonu loolu tamit Alxuraan du ko nangu maanaam parce que loolu bu justice du du maanute lii maanute moom mooy nga fay ay mbokkam ba pare nga jox leen possibilité ñu mën soit punir waa ji wala bokk ñu mën ko baal possibilité boobu mën nekk. Euh, léegi euh, mbokkoo googu borom subhanahu benn mbokkoo la saxal mooy mooy bii nii mooy mbokkoo jullit parce que euh, borom subhanahu wa ta'ala foofu dafa ne masalan ci am na beneen aay bu naan innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna am ba des mooy way gëm ñi jullit ñi bokk gëm yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàpp ci alquran ñii rek ay bokk kon nag na ngeen rafetal seen diggante mbokkoo mbokkoo googu nag léeg-léeg ñun wolof yi ñu am ci doxalin wu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw yàlla nañu yàlla sàmm léeg-léeg dañuy wax nañu toog waxtaanee mbokkoo gi jullit ñu war a mbokkoo fraternité musulman mais boo dégloo intervenant yi wax ci yu mel noonu ñëpp mbokkoo sénégalais rek la ñuy wax mel ni comme si bu ñuy wax jullit maanaam jullit di te te li tax ma koy wax mooy ne genre mbir yooyu day am à l'extérieur du Sénégal maanaam bu doon biir Sénégal dañ koy waxtaanee ah nañ murid yeeg tijaani ibaadu yé nañ xaadar yeeg nañ fexe ba bennoo nangam parce que ñu ay jullit la ak yooyu loolu dootul du nekk problème loolu du nekk problème mais fi muy nekkee problème mooy nga nekk France wala nga nekk Maroc wala nga nekk Arabie saoudite wala États-Unis ngeen di waxtaanee mbokkoo gi jullit ñi war a bokkoo ngeen yam yéen mbokkoo gi sénégalais wara war a maanaam mooy du jullit moo leen amal solo mais sénégalais yi te bi moo leen amal solo maanaam loolu yépp euh, loolu problème la te léeg-léeg ngay gis. yeneen ay jullit ñi ngi toog fekkee parce que da ngeen leen woo ci événement bi ñu ngi toog ngeen di làkk-làkk ñoom buñ dégg ngeen exclure leen rawatina di def réflexion genre ñun danoo am ay mag ñu baax ñeneen ñi nag ay sanguinaire lañ ay nangam lañ ñooñu di dégg ana mbokkoo jullit foofu fan la maanaam ana l'islam bi ngeen di wootee woo foofu parce que aussi biir Sénégal dañ koy wax ñun mag ñu fi am kenn am ko nangam nangam euh, ñun suñu diine ji lii nangam maanaam fii li fi am ci diine amul feneen te loolu yi du dëgg amul du dëgg loolu amul loolu loolu il faut que mu denc bopp wolof yi loolu du dëgg amul fépp foo dem ci adduna bi borom subhaanahu wa dafa jël ay nit ñu baax teg fa comme ni mu amee ay nit ñu bon foo dem ci adduna bi am na ay borom yi xam-xam téere yaa ngi nii ñëpp di leen jàng ay borom yi xam-xam yu nekk fu nekk ci adduna bi ñoo leen bind. ay wàlli ay nitu yu mag yu nekk fu nekk ci adduna bi ñoo bind voilà bu kenn wax ne. Euh, bërëb sangam kese fala ay nit ñu baax am wala fala ay wàll yu am wala lañ fa am amuñu ko feneen maleen yi ne Tombouctou am na foo xamante ne trois cents wàll yu lañ fa lañ fa lañ fa rop boo demee Mauritanie googu bu gën a jege la nekk ci wàll yu kenn xamul lum mu toll ak feneen ak feneen waxuma la nag nga nga gën a nga gën sori yàlla nañu yàlla sàmm euh, kon waa moom jàpp na ne mbokkam yi mooy ñu bokkal centre d'intérêt wala ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu bokkal deret wala askan wa mbokkoon ne ma man euh, comme président bi daan ne xoolal français yëpp français tous les français maa leen yilifoon yàlla jëlal ñëpp yóbbu biir sa wala voilà wala <laughs> wala wala nga jël exemple tous les sénégalais maa américains yëpp maa leen yilifoon yàlla jëlal ñëpp bul bàyyi kenn dugalal biir sa mais man nag naa mucc loolu lay mébét yàlla nañ ci yàlla taam yàlla nañ ci yàlla nañ yàlla musal <coughs> mu ne wax fasilat yi ak ñi nga xam ne la mooy loo xam ne fa lañu fa maanaam fa la fàccee mooy moom fi mu fàccee fasila euh, euh, deret léeg-léeg maanaam sidit gi bu fàccee dana loolu dañu ko tuddee fasila mifsal mifsal moom mooy euh, fi nga xam ne ñaari yax foofu la ñuy dajee mooy articulation maanaam mooy lu tax ñuy wax fasila ci al fasl mooy lu wax mooy inna hadha la qawlu fasl lii wax la joo xamante ne wax ju ju ñu dogu la maanaam mooy ngay gis hadha euh, euh, yawmul fasl bis bii bisu dogu la mu yawmal qiyaama bisu dogu la alquran bi wax la joo xamante ne dafa leer kekkale kitaabul fussilat gis nga fussilat ayatuhu maam dañoo dañoo dañoo tekkantal tekkale aaya yi wax bu nekk dafa am lu muy tekk dafa am njariñ bu ci nekk dafa leer voilà euh, moo tax ngay gis euh, euh, léeg-léeg téere yi ñu daan di wax faslu maanaam téere yi dañ leen a jëlee maanaam dañ leen tabaxee ci ay ay kutub mooy kitaab naan kitaabu nangam kitaabu nangam kitaabu nangam léegi téere boobu nag dañ koo tàqale ci ay abwaab mooy buntu dañ naan buntu nangam buntu nangam mooy chapitre fasl nag mooy sous chapitre mooy li nga xamante ne day teqale di leeral ay groupe yi masala loolu mooy fasl kon kii li ñu dañ koy wax fasl la maanaam moom mooy fi mu tàqal maanaam fi mu facce lu tax parce que euh, euh, ndeyam ak baayam maanaam moo tax ñuy wax ndeyam ak baayam moom mooy fasl la léeg-léeg nag euh, tafsirkat yi firé ko al aqrabuna maanaam mooy ñum gën a jege ci mbokkoo mooy ñi nga xamante ne moom ak ndeyam ak maanaam ndeyam ak baayam euh, ñoom la bokkal ndey ak baay wa ak ñi nga xamante ne ñoom la maanaam ñoom seen mbokkoo ñi koy jaaree ci ndeyam ak baayam mais ñoo gën a jege mooy li gën a jege ci wàllu ci ashira ashira mooy mooy famille famille bi ku gën a jege la famille proche loolu mooy fasila euh, ku mel ni imaamu Malik rahimahullah comme li al euh, ibnu arabi Euh, ci euh, ahkaamul Qur'an mu ne imam Malik dañ koo laaj ne ko fas euh, fasila lan la mu ne al ummu mu ne mu ne ndey ji lu tax maanaam ngir ne nit ki ci ndeyam la gën a la la jóge directement ci la fàccee maanaam kon bu boobaa wax ji bokk na ci liy dëgëral ne mi ngi ciy jublu kon ndeyam ak baayam mais du mbokk yi gën a jege kese kese kese yëpp mooy beneen aaya bi nekk sóoratul sóoratu abasa ñu naan yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi maanaam nga gis ni ñi mu fa tudd mooy exactement ñi mu tudd ci aaya bi ba aaya yi ba mu des kan ba mu des ndeyam ak baayam ndeyam ak baayam kon loolu lii bokk na ci li dëgëral ne ndeyam ak baayam la ci jublu mooy fas la mooy ci ñi mu génnee directement maanaam mooy tey parce que fii gis nañ ni euh, mébét na yow may dem bi banihi doomam yi ñëw na fële ci aaya ba de ci aaya bale wa axiihi ñëw na ci aaya bale waaye li ñëw ci aaya li ñëw ci aaya be te ñëwul fii moom mooy ummihi wa abihi ndeyam ak baayam ak ah, fii mooy fasilatihi mooy ah, fi nga xamante ne foofu la fàccee allati bi nga xamante ne ah, tu wiihi moo ko daan aar ndax awaa ak awaa moo maanaam day tekki ak jublu jublu ci dara ah xam ngir aar ko maanaam moo xam ngir maanaam mbëggeel gu tar maanaam ak ñeewante ak yërmande euh, loolu incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañu ci gën a ñëw ci euh, leeral baatu awa maanaam cosaan bi ndax tur wi parce que awa maanaam ci la jóge awa awa mag waa ah yooyu yëpp alquran da ngay gis daf koy wax maanaam mu am maanaa yoo xamante ne euh, ñoom ñoo nekk ci ci biir loolu kon incha allahu taala ñu daal di yam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 عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون